ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walaqad awxaynaa ilaa muusaa an asri bi'ibaadii fadrib lahum tariiqan fil bahri yabasaa laa taxaafu darakan walaa taxshaa suñu boroom azza wa jal di wax ci juróom ñaar fukkeelu laaya bi ak juróom juróom ñaar fukkeelu laaya bi ak juróom-ñaar ginnaaw bi mu nettalee nettalib seydinaa muusa ak haarun alayhim assalaatu wassalaam ak jabarkatu firawna yi ak ñoom ba ñu gëmee li leen firawna doon tëkku ak li ñu ko tontu suñu boroom di continuer mu la walaqad dëgg-dëgg awxaynaa waxyu woon nañu déeyoon nañu ilaa muusa ci seydinaa muusa alayhi salaam lan lañ ko déeyoon ginnaaw ba liyu yépp xewee mu ne an asri bi ibaadi ne ko nëga tukki ci guddi gi ak sama jaam yi yóbbul ñii nga xam ne ñoom lañ doon jaamloo fii ay siècle siècle ay ay ay ay ay ay ay ay téeméeri at di téeméeri at lu ko bu mooy jël leen nga daal di dox ak ñoom génn ak ñoom ci guddi gi fii Égypte di waa banu Israël ñii muy yahuud yi nga xam ne ñoo ne woon foofu léegi ñoom Firawna doon leen jaamloo mu ne fadrib lahum boo demee nag nag leen dóoral mooy boo demee ba ca géej ga fadrib lahum tariqan fil bahri ndax boo àndeek ñoom di leen yóbbu ngir nga dem fa nga xam ne mooy ardal muqaddasa mooy suuf sa nga xamante ne nii mooy su su su sell sa foofu moom ngir ngeen dem fa muy Jérusalem ak yoo yële nga xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala bëgg a yóbbu foofu moom pour nga dem fa foog nga jaar ci géej gi léegi nag mu leen moon nag mu ne ko nag nag boo demee foofu fële ba ndox mi dox sa digganteeg fa nga war a jàll fadrib na nga dóor bahum ñoom na aw yoon mooy fil bahri mooy sa yat wii nanga ko dóor ci géej gi bu ko defee dina nekk yoon woo xam ne yabasaa mooy ne géej gi dina nekk loo xamante ne day solide day nekk lu mujj dëgër foofu la ca ndox ma laa taxaafu bu ngeen di jox ci ndox mi nag mu daal di wow mel ni galaas boo xam ne day wow kong ta du sedd nag di leen seddal de mu ne ko laa taxaafu bu ragal dara kan mooy Firawna daal di leen dab bu leen ragal bul ragal loolu mukk wala taxsha te bul ragal lap mooy bul ragal lap borom man maa leen garanti na di ngeen jaar ci géej gi dara du leen dal faatbaahum ba nga xam ne nag ci la Seydina Muusaa suñu borom fii nii daf ko tënk waaye ci yeneen i sooraat dinañ ko gis inshaa te loolu jotoon nañ ci gis yenn sax man naan inna haa'ulaa'i la shirdimatun qaliilun di Firawna naan way dajale gaa yi ne leen ay wa ñëw leen nu mu gën a gaawe gaa yi ñu daal di dem na garnison yi bañ doon wax garnison yi ak fa nga xamante ne nii bu doon tey camp militaire yeeg fépp nañ gaaw dajaloo ngir dem lijjanti ci mbiru ñee nga xamante ne Muusaa nii moo leen di génne alayhi salaam te dégg ko suñu ndigal ñii nga xam ne ñoo ñu doon liggéeyal guddeeg bëccëg ay millénaire ay ay ay at yu yàgg-yàgg mu naw nar leen fee génne ci li nga xam ne mooy suñu nootaange kon nag loolu la Firawna waxoon bi ñuy dem nag fa atbaahum bi mu yëgee ne mooy gisoon nañ ne la suñu guddi gi lañ demoon waaye suñu borom yëgaloon na Seydina Muusaa alayhi salaam ne ko Firawna dina leen yëg ca guddi ga mooy yéen de leen mooy ca fajar ga ne yéen teel leen a dem bu ko defee ngeen am départ xaw leen a sori léegi nag Firawna nag ba mu ko yëgee ba mu xëyee fa atbaahum mu daal leen topp nag Firawna moom waña nga nga xam ne mooy firawna di buurub Égypte bi junuudi ànd ak nga xam ne génn ànd ak soldaaram yu mag ya nag fa ghashiyahum ba ñëwee ba ca ndox ma gis Seydina Muusa alayhi salaam dal di jàll ak ña nga xam ne ñoo ko gëm moom mu daal di ciy topp nag fa ghashiyahum mu daal di leen muur minal yammi ca ndox ma ca géej ga ma ghashiyahum la nga xam ne moo leen labal mooy ndox ma daal di muuru seen kaw nag ñu pëtëx ñoom ñépp ñoom Firawna ak gaa yoo yële de wa adalla mu sànk Firawnu Firawnu qawmahu ay ñoñam sànk na leen bañ ko toppee ci ginnaaw ba leen leer gi Seydina Muusa ak Seydina Haarun alayhim asalaatu wasalaam dikkalee mu fexe ba tànk sànk leen dëdd leen ak moom te boroom bi waxoon nañu ca kaw saar ba ne la walaa ya ne walaa yasuddannaka anha man laa yu'minu biha fattar wattaba hawaahu fatarda yow mi nga xam ne leer dikkal na la alquran leeru alquran ak sunna dikkal na la nanga ko jàpp tan nga nekk ci nag walaa yasuddannaka anha te ngal la waay bum la détourné daal lay fël jël daal di lay dëddale ak programme yow qiyam bii programme bii nga xam ne yow qiyam na ko borom bi di regle koo xamante ni mu moom bakkanam kese lay topp boo ko defee topp ko fattar daa di nga torox loolu nag mu doon wax waxoon naa la dafa am lëkkaale bu mag ak nettali bii muy nettali Seydina Muusa alayhi salaam jox nañu misaalu koo xam ne dafa newoon ci programme boobu muy Seydina Muusa ak Seydina Haarun alayhim salaatu wassalaam malgré boroom nguur boroom doole yeeg boroom alal yi ñoom Qaaruun ñoom Firawna ñoom Haamaan ñoo ñépp fexe ñu bàyyi ko ak njabarkatam yi waaye taxul mu nekk ci loolu baajawuñu ko de ba mu bàyyi diine ji mu newoon mukk ci programme boobu la nekk moom ñoom ci la ñu nekkoon ñoom ñaar alayhim asalaatu wassalaam mu jox ñu misaalu koo xam ne nag ñoo xam ne ñoom dañ leen a dëddale loolu leer boo gële mu ne woon bu la ci kenn daal di dëddale ñoom nag ñu xoole bañ dëddale leen muy waa kër Firawna ba leen leerug Seydina Muusaa gi di dikkalee ñu gis lépp ci saxara yi yi mooy yi nga xam ne ñooy magiciens yi ñoom tuub nañ daal di mucc waaye bari ñoo xam ne gisoon nañ dëgg ji Firawna yàqaat seen xel ba pare nag mooy ak yeneen laaya yi nga xam ne tisan aayaat neuf mooy juróom-ñeent laaya yooyu yépp gis nañu ko mu leer nañ gaa yi topp Firawna mi kon nag loolu la suñu boroom naan wa adalla mu sànk firawnu waaja ñu naan firawnu di buurub Égypte qawmahu ay ñoñam mooy ña ko toppoon wama hada te moom firawnu gindeekuwul woon de mu ne yaa bani israil kon mbiri firawna jeex na alak nañ ko mu ne yaa bani israil yéen nag doomu israil yi di seydinaa yaqub moo tuddoon israil alayhi salaatu wassalaam yéen laay waxal yéen ñi ma muccal ci mbugalu firawna mi <clears throat> xat dëgg-dëgg an jay naakum man borom bi tabaaraka wa taala ñun borom bi daal dina leen muccal min aduwikum ci seen noon bu mag bi di firawna wa wa'adnaakum te dig nañ leen nag jox nañ leen rendez bu dig leen jaani ba tuuri laymani fa nga xamante ne nii mooy fa nga xamante ne nii mooy ca pegg nga nga xam ne tuur mooy tuuru Sinaa boo gëlee muy tuuru Sinaa mu ne mooy ca montagne boo bële ay ay mani keroog côté ba nga xam ne moo fa gën a war na wa naa ñu daal di wàcce aleykum ci seen kaw xéewal yi ma leen defal mooy muccal naa leen ci seen am noon ba pare teg leen foo xamante ne nii jox leen rendez-vous ca côté fa nga xam ne mooy tuur mooy tuur foo fële <coughs> nga xamante ne nii fa lañ joxe Seydina Muusa la nga xamante ne mooy njàngale yu mag yam leen doon jox léegi nag mu ne leen wa nazzalna aleykum na wàcc ci seen kaw yéen ñooñu waa banu Israil alayhi salaam al man na li nga xamante ne nii façon boroom xam-xam yi bon wax yi bari na ci mais am na ñu ne man façon genre kii la woon mooy lem joo xam ne da doon jóge ci garab yi yoo xam ne dafa neexoon mel ni ay gato yoo xam ne gato yi lem ci lem la doon nekk boroom bi doon ko wàccate doonuñ ci woon sonn ñu ciy lekk ba suur nii yu ñu wis mi mich wi la kulu suñu boroom ne lekk leen min tayyibaati lii mooy mo ne man nag salwa ay lekk la yoo xam ne lu ñuy lekk la moo tax suñu boroom ne leen woon kulu lekk leen min tayyibaati ma razaqnaakum ci tey yi nga xamante ne nii moom laa leen wërsëgal nii wala tatghaw fiihi te leen ci beew de lekk li nga xamante ne nii mooy xéewalu yàlla ba pare di ko moy loolu musila boobala wa in taku akila rizqillahi wa anta fi kulli zamanillahi fàtte naa li ci tegu walla moom la boroom masaalik <laughs> radiyallahu anhu di wax naan wa in kun fa in kunta yow bu dee da ngaa nekk koo xam ne da ngay lekk réew wërsëgu yàlla yi te ñun ñépp moom la mooy moo xam nit a lay dundal ak lépp loolu lépp wërsëgu yàlla la ak li ngay liggéey di ko am du sa ñàkk kese boroom bi moo lay wërsëgal jaare ko ci kooku wala ci loolu le ci liggéey boo bële wala ci sa fàggu gi ngay def wa anta fii kulli zamanin te yow moom fu ñu la fekk yaa ngi nekk koo xamante ne nii mooy ne mbiri yàlla sa yoon new ci nga nekk koo xam ne di fo kese nekk topp sa bakkan kese ba pare daal di préoccupé wu mooy leneen wëllif borom bi tabaaraka wa taala soxlaal leneen soxlaal la lu dul sa borom faale woo ko mu ne walam waaw te gaawoo walam tatub waaw kay yow te gaawoo ngir dem tuubi fa daaxilun niiraani comme ni mu ko waxee moom aliaw kama qaala ash-shaykhul qadim alayhi ridwanul yow na la leer ne mel moom yow moom na la leer ne gis nga te gaawoo tuubi ci loolu sa ñàkk faale sa borom gi nekk koo xam ne yëgati ci sa biiru borom ba pare te moo lay dundal li ngay lekk di lekk wërsëga ba pare di ko moy yow moom de toute façon gaawoo tuubi yow moom kenn manu ci dara fa daaxilu niiraani yow moom aji duggi safara ngay doon ak lu la waay mën a jay wax la lu wuteeg lii maa la ko wax man Bamba de radiyallahu anhu lii mooy demee noonu moo tax suñu borom ne leen kon nag kulu lekk leen min teey yi nga xamante ne nii moom laa leen wërsëgal yéen ñii wala tataw fii ta bu leen ci beew de <clears throat> mooy bu leen ha lekk ba pare daal di weddi xéewalu borom bi loolu moom musiba la ndax bu ngeen ko defee rek fa yaxill aleykum ghadabi dina wàcc ci seen kaw dina dal seen kaw daal di war ci seen kaw rot seen kaw ghadabi samam sànju samam man borom bi wa waman yaxlil képp koo xamante ne nii nag war na ci moom te rot na ci kawam li nga xamante ne nii mooy faqat dëgg-dëgg hawa kooku de mooy ki nga xamante ne nii <clears throat> moom moom dinañ ko dugal biir safara moom moom te toskare na te dina dugg fi nga xamante ne nii mooy hawiya fa lañ koy dugal mu daal di dem mooy kooku mooy foofu lay mujj te kooku mooy ki kuttu sa ta perte wa inni te yëg leen ne man seen borom lii la sëñ bi wax rek mooy fa daaxilun niiraan yi de toute façon lekk wërsëgu yàlla ba pare di ko moy moo tax ñu naan la nit ki bu lekkee dara na xool yàlla wala ci mooy borom bi taala bu ko defee ci mooy yàlla na gaaw tuubi siinoo bu ko deful ba faatoo ci noonu te borom bi jéggalu ko kooku kenn manu ci dara fa daaxilu niiraan yi moom lay wax faqad hawa mooy day dugg safara soo nga xam ne mooy ju garaaw di haawiya fa lay dugg fa lay roddee wa inni taman seen borom la xafaarun yëg leen ne nag aji jéggalaa koon la mooy képp ku lekk sama wërsëg ba pare di ma moy mooy da nga koo xamul woon wala sa xamoon nga ko iblis njatt la wala sa bakkan mooy ñëwaatal ci man rek nga tuub ñeel képp koo xam ne nangu naa tuub dellu ci sa boroom wa amana te mu gëm wa amila saalihan te mu jëf jëf joo xam ne ju baax la naan maa gëm rek maa rafet xol doyul mooy de toute façon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañu ne xol am na loo xam ne benn dogit woo xamante ne bu baaxee yaram wi yëpp baax bu bonee yaram wi yëpp bon loolu dañ ciy xame ne kon lu baax ku xolam baax day feeñ ci say cër ku say cër nag bon mooy daa fekk sa xolamel noonu kon kon na mbir mi naan damaa gëm rek daa doyul kon aji jéggalaa kon laa kii tuub tey gëm wa amila saalihan tey jëf-jëf ju rafet summa tada ginnaaw gi mu daal di gindeeku leer gi nekk ci gi ma ko jox mu di gindeeku te di topp li nga xamante ne nii moo ci nekk te di tug tudd borom bi tabaraka wa taala di fàttaliku li nga xam ne mooy deeta di ko sant foo xam ne moom la mën a toll wallahu taala alam sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa